bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi alladi qaddara fahada وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله urija bihi ila as-samaa'i fa ra'a min aayaati rabbihi al-kubraa sallallahu alayhi wa ala aalihi wa ashaabihi wa ulil manaaqibi wan-nuhaa wa sallama tasliiman kathiiran mu'ayyadaa mbokk jullit yi noo ngi sant yàlla subhaanahu wa ta'aala di sàkk si moom ak dimbal di ko jéggal sunuy bàkkaar di ko ñaan musal ñu suñuy ñawtee fi jëf di seere ne amul benn buur ñu war jaamu ci dëgg ku dul moom yàlla subhanahu wa rek moom moo yeew ak jaamu seere ne moom moo yónni yonenteem bi mu di jaamam di ndawam bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na jàmmi yàlla ak i xéewalam ak i barkeem yàgg wàcc ci kawam ñu fas yéene sumbaat ab téere bu am solo bu ñuy tubbee tambihaat ala axkaam taxtassu bil muminat mu di atte yoo ne jigéen yi jullit ñi ñoom ñoo ko jagoo yenente bi sallallahu alayhi wa yeesaay daan na jagleel jigéen ñi ay jotaay yoo xam ne yu spécial la comme na ko alimaam albuxaari ak alimaam muslim rahimahum allahu taala solo si xadis abi said radiyallahu taala anhu qaalat annisaau linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam galabana alayka alrijal fajcal lana yawman min nafsik wa wa'adahunna yawman laqiyahunna fiihi wa wa'adahunna wa amarahunna al-hadiith wa fii lafdi muslim jaa'at imra'atun ilaa rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam faqaalat yaa rasuulallaah dhahaba ar-rijaalu bihadiithik faj'al lanaa min nafsika yawman na'tiika fiihi tu'allimunaa mimmaa 'allamaka Allaah qaala ijtama'naa yawma kada wa kada fajtamacna fa ataahunna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa allamahunna mimma allamahu llah alxadit abu sacidin alxudri radiyallahu taala anhu kon ci saxaaba yu màgg yi moo nettali xadiis bi ne jigéen ñi dañoo mas a wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñun dey góor ñi ñoo ëppale ci yow ndax dooñu wutal bis boo xam ne danga ñu koy jagleel ci riwaayatu muslim al imam muslim ni ko nettalee kenn ci jigéen ñi moom moo ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa ne ko góor ñi day mboolem xadis yi ngay nettali ñoom rek ñoom ñoo koy dégg ñoom rek ñoom ñoo koy mokkal maanaam yóbbu nañ màng nañ sa xadis yépp ñun moom amuñu ci yow wàll la waaye doo ñu wutal bis boo xam ne dig ñu ci jàngal ci li la yàlla subhanahu wa taala jàngal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen dajaloo leen bisub sàngam bisub sàngam ak sàngam dajaloo leen ba ñu dajaloowee yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa daan leen jàngal li ko yàlla subhanahu wa taala jàng ci la boroom xam-xam yi jëlee ne kon yeesaay ñuy jagleel jigéen ñi ay jotaay yu spécial yoo xam ne dañ siy jàng seen diine d'une manière générale waaye rawatina dañ ciy jàng ay masala yoo xam ne ñoom ñoo ko jagoo ci seen mbiru diine ak seen mbiri àdduna loolee lu war la téere bii nag ñu ci junj sànq di ci téere bu am solo boo xam ne sunu sëriñ bu mag bu ñuy wax Saalih ibni Fawzan al Fawzan dajale ko lu yàgg maanaam bindoon na ko lu yàgg ci wàll woowu tuddee ko ay atte yoo xam ne jigéeni jullit ñi ñoom ñoo ko jagoo atte yi lislaam jagleel leen mu dajale ci ab téere moom al cheikhu saaleh ibn fawzan al fawzan taala bokk ci mbooloo boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi gën a mag fële ca mag ñu tudde hayat kibaar al ulama organisation bi nga xam ne moo ëmb boroom xam-xam yi gën a mag ci Arabie saoudite ci ñoom la bokk mi ngi juddu mille trois cent cinquante quatre ci gàddaay mille trois cent cinquante quatre ci gàddaay maanaam jamono yi ngi wax euh, weesu na quatre-vingt-dix ans mi ngi dund yal na yàlla subhanahu yokk aw fanam ci saxal ko ci diine waaye gën ko dëgëral ci tasaare xam-xam ndax bokk na ci boroom xam-xam yi nga xam ne ku sawar lool la ci tasaare xam-xam ak jàngale ko ba fii ñuy wax nii moom mooy al cheikhu Saalih ibn Fawzan al si ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ŋànk lii di al fatwa maanaam lii di ubbe nit ñi seen wàllu diine ca Makka mu jàngee ci ay boroom xam-xam yu mag a mag a mag su mel ne al cheikh Abdurahman Saadi yi nga xam ne moom lañ jàng fii tafsiram su mel ni samaxati cheikh Abdul Aziz Ibn Baaz nga xam ne moo doon mufti foofu sëriñam la ku su mel ni Muhammad al Amin Shinqiti borom bu mag boo xam ne waa gànnaar la woon mujjee foofu Makka di bu mag a mag ñooñ ñoo ko jàngal mu bind ay téere yu bare baree baree bari moom al Fawzaan xafidahu llahu taala moo xam si la wala si pas la wala ci mboole fànni diine yi la mu bokk ci téere yooyu téere mbii di axkaam tanbihat ala axkaam taxtassu bil muminat mu di téere bu ama ama am solo boo xam ne eh, mboolem jullit ñi war nañ koo yër rawatina jigéen ñi ndax eh, indi na ci ay atte yoo xam ne mu lal ko ci téere borom bi tabaraka wa taala ak ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa ay atte yoo xam ne jullit bi waru koo réere rawatina ñi nga xam ne ñoom la concerné muy jigéen ñi ci jotaayu tay bi insha allahu taala ah, dinañ ci yam rek laytaay bi nga xam ne jiital na ko ci wax wàccuwaayu jigéen lu jiitu sax lislam di ñëw fan la ko société bi tegoon waaye bi bi lislaam ñëwee mu ñaareelu tomb bi wàccuwaayu jigéen ci lislaam lislam fan la ko teg ñetteelu tomb bi te moo mujj mooy nooni lislaam yi lan lañ bëgg ci jigéen ngir génne ko ci ah, teraanga gi ko lislaam indil ak teraanga gi ko lislaam wàcce ñu bëgg fa ka génne di ko utiliser def ko outil boo xam ne seeni bëgg-bëgg gi ak lañ ko bëgg a loole loolee dinañ ci wax ci tomb bu njëkk bi képp ku xool ni jigéen daan dunde bu njëkk lu jiitu lislaam di ñëw li ñuy tuddee al jaahiliya te muy jamonoy ceddo ci mbooleem nag xeet yi moo xam arab yi la woon wala ñu dul arab yi waaye comme lislaam yàlla dafa yónni yenente bi sallallahu alayhi wa mu di araab yónni woon ko fële ci euh, goxi arab yi dinañu jéem a xam foofee lan moo fa doon wàccuwaayu jigéen waaye d'une manière général ci même yeneen xeet yi moo xam ci perse la woon walla ci romain yi wala ci xeet yi doon dund ci jamono lu jiitu sax lislaam di ñëw képp ku xool jigéen ci jamono yooyee dafay fekk ne doon na dund dund gu metti ci jamono joo xam ne comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxee boroom bi tabaraka wa taala dafa xooloon nit ñi ak jamono mu mere leen lool moo xam arab yi la wala ñu dul arab yi ba mu des ñu néew ci ñu desoon ci waaxlul kitaab di yahud ak nasaraan yi nga xam ne ñoo desoon ci li leen seen yenente bàyyiloon te changé wuñu ñooñu rek la si yàlla subhanahu wa taala seppi woon ñi si des ñépp ci meruk yàlla lañ nekkoon jigéen nag nekkoon si jamono jooju mu ne li ci ëpp si société yooyee doon dund comme niñ ko waxe woon léegi dundu gu jafe li jiitu bëgguñu ko woon maanaam kenn si ñoom bëggul woon am doom ju jigéen amul kenn si ñoom ku bëggoon a am doom ju jigéen yàlla subhanahu wa nettali nañu ne am na si ñoom ñoo xam ne ku si yàlla subhanahu wa taala wërsëgaloon doom ju jigéen dafay gas ba mu xóot ba max ko si daldi koy suul fekk muy dund ñu tuddee waad waadul banaat ki nga xam ne deful lool ku ko rayul da koy bàyyi ci kër gi waaye ànd seeg dunduk suufe waaye ànd seeg li nga xam ne mooy toroxtaange jàpp ne lii toroxtaange la saa su ko xoolee rek dafay gis ci moom e, ak suufe comme na ko laaya ja ci sootu naxl nettale borom bi tabaraka wa taala waxee wa ida bushira axaduhum bil untha walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadim yatawaara min alqawmi min suui ma bushira bih ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fi turaab saa ma yaxkumuun kadalik laa jëm wax ci attakwir wa ida almawudatu suilat bi ayi dambin qutilat yàlla ne kenn si ñoom kenn si ñoom buñ leen bégalaan maanaam seen soxna ya bu ñu amaan doom ñu ñëw ne la doom ju jigéen la am su saasa dafay changé kanam nga dafay changé dafay mer kanam nga ñuul dootul bëgg a jaar sax ci penc mi ñu koy gis dafay wiiri ndax gàcce la gàcce la si moom yàlla ne ndax da koy téye doom joojee ndax da koy téye ànd seeg eh, ak suufe ak gàcce ak toroxtaange walla dafay gas daal di koy suul benn ci ñaar yooyu yàlla ne seen atte ñaaw na saa ma yaxkumuun nañ daan atte jëmale ci jigéen ñaaw na kon gis nga lislaam li mu atte ci seen jëf ju bon joojee bal ëllëg yowm al yàlla subhaanahu wa dina ko indi moom jigéen joojee ñu suuloon fekk muy dund yàlla laaj ko waaye yow defoon ba ñu suul lan nga def lan moo doon sa bàkkaar ba sa baay di suul fekk ngay dund kon foofu lañ tolloon ci euh, maanaam jëflanteeg jigéen kadalika ci wàllu donn daanu donn xalaatu ko maanaam mbokkam wala boroom këram ak lu mu mënti bàyyi ci alal moom ndaw si xalaatul donn ko bal dañ koy donn moom ci jëmmi boppam dañ koy donn mu neex ko ak mu naqari ko loolu yi nag aadala boo xam ne niñ koy waxee ci jamono ceddo ya la woon waaye ba léegi am na ci jullit ñi war nañoo seetaat wàllu woowu da nga gis suñu société bi koo xam ne dañ naa na dafa gaañu suñ gaañoo bàyyi na ci kër gi soxna yenn saay bàyyi naa kook njaboot ñu ne frère da koy doon frère da koy doon yenn saay da nga koy dégg ne frère moo doon ay jabar ji loolee na fekk ndaw si na bëgg d'accord si ka koy ka koy takkit na fekk na ko neex ñaata nit lañ gis frère bi moom bugg ko sax bugg koon takk wala neex ko waaye fa bi rek ñoo ko force wala ndaw si buggul lislaam may na ko mu dem yoonam bu sëy bi jeexee kenn du ko forcer ne dafay des ci kër gi wala dafay sëy ak frère euh, jëkkëram rakkam wala magam wama ila dalik loolu lislaam forcé wu ko ko waaye ay aada la ay yoo xam ne eh, dafa rogalaat kon loolu ceddo yi bu njëkk ñoom ñoo daan donnu jigéen ci forcé ko amul amul choix moom dañ koy dañ koy donn kadalika si wàllu takk ay soxna amuñu si woon app day gis ko am téeméeri soxna amul app moo xam da leen da leen di euh, jox seen ak wala doo leen ko jox sa yoon new bal sax lu si ëpp doo leen jox seen ak waaye danga nga leen di dangay jëflanteek ñoom rek comme ni ngay jëflanteeg ay jaam ak yu mel noonu yu mel noonu loolu yi lu jiitu lislaam la lu jiitu lislaam la ba lislaam ñëwee muy ñaareelu point bi dafa ñëw teggil jigéen tooñ yooyu yëpp ñu ko ñu ko tegoon xamal ko ne ni yàlla subhanahu wa taala bindee góor noonu la bindee jigéen yaa ayuha inna xalaqnaakum min dakarin wa untha yàlla subhanahu wa ne ee yéen nit ñi yëg leen ne man yàlla subhanahu wa man maa leen bind jëlee leen ci góor ak jigéen yàlla daal di xamal xam le ne jigéen dafa bokk ak góor ci cosaanuk mbind ni yàlla bindee góor noonu la bindee jigéen boole leen ngir ñu taxaw ñu taxawu ab mission ci kaw suuf moo tax ci wàllu jëf ci diine ku si nekk ku ku si jëf lu baax rek yàlla subhanahu wa taala la ko amul gënaat le góor ak jigéen man amila salihan min dakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'maluun la yàlla wax ne képp ku jëf lu sell jëf ju baax ju sell moo xam góor nga wala jigéen ànd seeg ngëm yàlla yàlla ne ëllëg dina la dunduloo dund ko teey dund bu neex te dina leen fay ëllëg la gën a rafet ci ak pay moo xam góor nga wala jigéen ñoo ci yam kenn ci laayaat yu bare baree bari yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala fu mu limee góor ñi lim jigéen ñi fu mu limee góor ñi ah inna almusaddiqina walmusaddiqina walmusaddiqaata ah, inna almuslimina walmuslimat walmuminina walmuminat ci xam ne ci wàll woowu ñoo ci yam amul kenn ku ci gën sa moroom muy ci wàllu liggéeyal li nga xam ne moom mooy sa àllaaxira mu araamal comme niñ koy waxee sànq jàpp ne jigéen dafa bokk ci li ñuy doon yàlla subhanahu wa taala waxoon na ni yaa ayuha alladina amanu laa yaxillu lakum an tarithu nisaa karha ey yéen ñi gëm yëg leen ne du dagan mukk ngeen di doon nu jigéen ñi ci lu leen neexul karaan maanaam di leen force bi waaja génne àdduna muy boroom këram mu tënj ko jeex na sëy ba jeex na choix am la ak keneen ku muy sëyal ci moom la aju waaye kenn du ko forcer ci toogloo ko ci kër gi wala diwa koy donn wala diw kadalika ci wàllu donn alal ji lislaam ñëw wutal ko paar ne dafay donn comme ñépp dafay donn comme ñépp pas comme ceddo yi nañ ko daan defee ne du donn bal sax moom dañ koy donn yàlla ne lirrijaali nasibu mimma taraka alwalidaani wal aqrabuun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا yàlla ne ni góor ñi amee paar hmm, ci li ñaari way jur yi di bàyyi buñ euh, buñ fi jógee wala jege ñaale yi ni góor ñi amee paar ci donn noona la jigéen ñi amee paar ci donn moo xam lañu bàyyi lu néew la wala lu bari mu néew mu bari dañuy doon moo tax jigéen eh, rawatina ñu tuddee azawjaat bu dee ay soxna lañ seen part bi leen yàlla subhanahu wa taala eh, wutal ci miraas faw dañ koy doon li ñu tuddee alxaj bi du leen laal maanaam alal ja mu néew mu bari seen tumun bu fekkee eh, ki gaañu dafa bàyyi doom dañ koy am bu fekkee bàyyiwul loon doom rubu dañ koy am muy kaaru alal ji alal ji boo ko xaajee ñeent fekkee bàyyiwul doom moom waa ji fekkee bàyyi na doom thumun muy wicceem ba faw da koy jël faw da koy jël loolu yàlla subhanahu wa taala moo ko àtte jox ko jigéen bu dul soxna it muy ndey yàlla jox ko paaram yenn saa yi mu jël thuluth yenn saa yi mu jël sudus eh, sœur yàlla jox ko paaram moo xam koo bokk kookal koo bokkal ndey ak baay la wala koo bokkal baay wala koo bokkal benn ndey wala maam ju jigéen ñu ñëpp yàlla subhanahu wa taala jox leen seen paar ci laayaat al miraas suurat an-nisaa ci saar wi di saaru jigéen ñi yàlla subhanahu wa taala jël saaru lam tuddee leen ko muy ñoom jigéen ñi bu fekkee li codday daan def di takk ay soxna te ko limite cheikh bi nee na lislaam ñëw daal koy wutal limite ne góor amul droit di weesu ñeenti soxna amu si droit ci kawit même bu fekkee dafay Eh, am lu ëpp benn soxna yàlla subhanahu wa taala wutal ko charte ne fankihu ma taaba lakum min annisaai mathna wa thulaatha wa rubaa in xiftum taadilu fa waaxida yàlla tegal ko charte lii nga xam ne mooy al adal muy maandu seen diggante si séddale seen diggante maandu seen diggante fekkee dangaa bëgg eh, lu ëpp benn soxna lépp bàyyi xel ak xam la moo xam ñaar la mu ne wala ñett wala ñeent te fa la amul droit di weesu ñeenti soxna ci lislaam mu wëlbatiku daal di waral nee na euh, dund ak ñoom ci biir néegu sëy bi kadalika bil maaruf ci kaw li nga xam ne moom mooy njekk dund ak ñoom ci kaw njekk yàlla ne wa aashiruhunna bil ma'ruf wa aashiruhunna bil ma'ruf balaa sëy bi di am li ñuy tuddee as sadaq muy can yàlla rëddal ko ko ne moom moo ko moom kenn amu ci droit li ñenn ñi def tey can bi nga xam ne ndaw see ko moom nga gis ay wala ay mbokkam jël ko te moom sax yëgu ko wala joxu leen ko loola daganu loola daganu yàlla dafa waxoon ne wa aatu nisaa saduqaatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fa kuluhu haniyan mariya ñoom nag bu ñu yëkkatee can li bu yeggee si ñoom ba noppi ñu yëkkati ci seen teeyu bakkan jox la yow même fekkee baayam nga wala yaayam wala jege ñaaleem ñu daal di yëkkati jox la bu boobaa dagan na bu dul loolu daganul daganul nga ngay jël can wala nga koy aakimoo ba léegi mu yàlla subhanahu wa taala def jigéen muy koo xam ne mooy sàmm njaboot gi ci biir kër gi nekk ki nga xam ne moom mooy jiite ay doomam ci kër gi war leen sàmm yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni al mar'atu fi beyti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha ni jigéen sàmm la ci këru boroom këram ci biir këram te dees koy laaj looli yàlla subhaanahu wa ta'ala sàmm ko woon muy njaboot gi mu waral ci ku góor ki li nga xam ne mooy dépensam ak koddaayam ci kaw li ñu tuddee almaaruf ci maanaam nañuy dundee ak fa ñuy dundee ci jamono ja ñuy dund lépp loo xam ne eh, loola lañu xam ci foofee ak jamono joojee nga ko koy defar ci kaw lu dagal yàlla subhanahu wa waral ko ci boroom kër gi ci moom la ko waral moom ndaw si la ko war mooy yar njaboot gi ak toppatoo leen waaye génn dem wuti dem indi ak joxe dépense yàlla subhanahu waral ko ci ki nga xam ne moom mooy muy góor kon lislaam lii la indil jigéen léegi noonu yàlla yi nag ñu ñetteel tom bi lan lañ bëgg ci ndaw si yax bi ne ñoom noonu yàlla yi moo xam yéefar yi lañu wala naafiq yi yëfari ñooy ñi nga xam ne ñoom sax nekkuñu ci diine lislaam waaye même naafeq yi nga xam ne yenn saay ci biir lislaam am na si ñoo xam ne nee na neexu benn yoon teraanga gi yàlla subhaanahu wa taala jox jigéen ak sàmm gi ko yàlla sàmm ak teddanga gim ko teral li ñu bëgg mooy jël ko moom jigéen def ko ab outil di ko utiliser ci seeni bëgg-bëgg nee na ñu bëgg mooy def ko mbaal moo xam ne dañ koy utiliser di si mbaalee mboolem ñi nga xam ne seen ngëm yàlla néew na ci seeni bëgg-bëgg yu xaraam loolu yàlla subhanahu wa taala jun junj ba mu waxee wa yuridu wa yuridu alladina yattabi'una ash an tamilu maylan azima kon mu ne ñi nga xam ne seen xol ya dañoo feebar même bu fekkee ci biir jullit ñi la nga gis leen noonee la ñuy jëflante jigéen ci bëgg koo génne ci teraanga googu yàlla subhanahu wa defal ko indi ko ci ak toroxtaange ci def ko utile ak di ko jëfandikoo ci seeni bëgg-bëgg ak seeni bànneex yu xaraam comme niñ ko gisee ci jamono looloo tax ñu koy ñaax saa su ci mu génn ak di yenn saay di utiliser eh, ay mbir yoo xam ne boo ko déggee ci wax ni neex na lool waaye ak lañ sa jublu ko gëm ko gëmloo ne da nga war a am droit droit de la femme danga da nga am say droit ñu ne lislaam waxuma la waxuma la doomu aadama de ak jigéen lislaam garab yi sax dafa sàmm seeni droit bàyyi ma yi sax dafa sàmm seeni droit kon bu ñu kenn sonal tey ñu naan naan ñu ay droit sàngam droit sàngam droit sàngam loolu lañ koy jéem a gëmloo wala loolu lañuy ñuy rafetlu ci eh, kanami nit ñi fekk la nekk ci suuf ak lañ sa bëgg dëgg dëgg dëgg du loola te moom eh, bis bis bu leen wuyoo ci loolee dina ko xam bal bu xoolee ci seeni société ñoom ñi wax loolee di yéefar yi ak nan la fa jigéen mel dina xam ne lislaam moo ko teral sa dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mu ne lañ bëgg ci moom muy génn di xidma góor ñi maanaam di eh, di liggéeyal góor ñi ci majaal yu bari na comme niñ ko gisee tey rek bal def ko comme publicité bal képp koo xam ne bëgg na euh, liggéeyam ndox walla la muy jaay jar marketing lañ koy wax ci ay publicité yu mel noonu moom la ñuy utiliser billah jigéen gën naa màgg lool comme ni ko cheikh bo waxee kon lool lool loolu la ñuy wax di ko gëmloo ne dafa war a génn dafa war a liggéey dafa war a nàngam kenn waxul ne jigéen du liggéey kenn waxul ne jigéen du liggéey moo tax euh, jeexale fii ci bi waxee ne innana la numaani min amali almara xaarija baytiha ida kaanat aldawabit al aatiya lislaam terewul jigéen mu liggéey fab waaye dafa ami charte da koo tegal ay charte da ko tënk ci loolu li tax mu teg charte yooyu ak tënk ko ci loole intérêt la ak intérêt jullit ñi sàmm la gu ko lislaam sàmm teraanga gu ko lislaam defal la la sa jiitu nee na mooy an taxtaaja ila hada al na fekk ne moom dafa aajoo liggéey boobu nekk nécessité waxoon nañ sànq ne góor la yàlla sant na génn dem liggéey ñëw di ko di ko jox loolu teraanga la kon na fekk ne moom daf koo aajowoo daf koo soxla lool wala nee na société bi aajowoo ko aw yaxtaaju almujtama ilay ci mbir yoo xam ne jigéen ña rek ñoom ñoo ko mën a def société bi aajowoo ko ñu soxla ko moom ndaw si ñaareel ba ñaareel charte bi an yakuna dalika bacda qiyaamiha bi camali al asaasi génn gi muy génn di dem di liggéey na fekk la ko yàlla sa soon ak la waroon ci moom sa kër ga na fekk taxawe na ko ba noppi taxawe na ko ba noppi matal na devoiram ak wareef waxoon nañ la sànq yeneen bi sallallahu alayhi wax ji wax ne sàmm la ci këram te des ko koy laaj na fekk lool yi matal na ko ba noppi dooga nag génn naan mi ngi liggéeyi beneen liggéey ñetteel ba an yakuna hadha al fi muxuqi nisa ka taalimi nisa tatbibihin wa tamridi nisa wa yakunu muncazilan an irrijal charte boo am solo na fekk liggéeyam boobee bu koy def na nekk ci biiri moroomi jigéenam la koy defee paa muy jaxasoog ay góor ñoo xam ne duñu ay maxramam fekkee si wàllu médecine la na féetoo wàllu jigéen ñi ak faj jigéen ñi loo xam ne jigéen ñi euh, la koy defal sori li nga xam ne moom mooy góor ñi ak jaxasoom ñoom ci barabu liggéeykaay ba ndax booba fitna lay indi fitna lay indi loolu la ko lislaam di bañal kon mu ne laa maania bal yajibu ala almara an tataallama umuura diiniha kadalika génn dem jàngi diineem ak jàngi lu koy jëriñ ci même ci wàllu àdduna adduna lu koy jëriñ loo xam ne da koy jëriñ nee na loolu kenn terewu ko bal bu fekkee si wàllu diina la nee na wareef la si moom waaye na fekk comme ni mu ko waxee njàng moomu nekk si diggante ay moroomi jigéenam amma dem teewe nag sa jumaa ja wala sa jàkka ja dars yañ fay def wala conférence yañ fay def dara newu si nee si kaw bu fekkee ne kadalika sàmm na boppam ci wàllu colkaam takuna mutasattira muuraayam muur aw yaramam dem sa jumaaja nekk fa jigéen ña di nekk saamu jaxasoo góor ñi saamu jaxasoo góor ñi booba dagan na si moom ndax bu demee ba lislaam waralul ci moom fekke mbooloo bal mu ne jullee këram sax moo gën mu jullee ci jàkka ji loolu lépp sàmm ko la jullee këram waxuma la këram comme ni ko xadis bi indee nee fa gën a làkku ci këram sax moo gën a baax muy jullee ca ëtt ba waxuma la nag leneen lu dul julli kon leneen loo xam ne di julli mu bëgg ko def wala loo xam ne wareef la xëj na ci sàkku xam-xam ak yu demee noonu bu koy def it na ci sàmmwante ak charte yi ko yàlla tënk ci colkaam ak sàmm boppam waaye bu demee ba foofee du jaxasoo góor ñi kon ci tënk ndaw si bu fekkee dajale na charte yi te mu aajowoo ko comme ni mu ko waxee ci commencement bi aajowoo loole tax mu génn këram bu boobaa dina dagan waaye bu fekkee dafa xëtt charte yii na xam ne mi ngi ci lu naqari yàlla subhanahu wa taala te yàlla lii mu farataal ci moom ak diine ji mu ko indil jublu ci lu dul sàmm ko ak teral ko ak ñoŋal ko ndax bu xoolee comme niñ koy xool léegi li jiitu woon ci lislaam ak ceddo yi bu njëkk nan lañ daan jëflanteeg moom dina xam ne diine lislaam mooy diine ju ko sàmm diine ju yiir diine ju ko teral la cheikh bi jiital si téere mu muy ñetti tomb yu am solo ñu taxaw foofu taala ba beneen yoon allahu taala alam wa sal wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain